aus billahi min alsheytaan alrajim bismillahi alraxmaani alraxim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaa amma bacdu fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati alfatx ñu ñëwaat fi nga xam ne moom lañ yemoon ci suuratul fath muy fi nga xamante ne nii moom la boroom bi di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bal danantum an lan yanqaliba ar-rasuulu wal mu'minuuna ilaa ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi quluubikum wa danantum dhanna as-saw'i wa kuntum qawman buuraa muy juróom muy fukk ak ñaareelu laaya bi suñu boroom di wax ba léegi ñi nga xamante ne nii ci naafiq yi newoon ci kaw gi ak ñi nga xam ne seen xol yi dafa amuk feebar ba leen yonent bi sallallahu alayhi wasallama di yëgal di leen woo ngir ñu ñëw ànd moom ñu dem ziyaare ji alkaabatul musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa ñuy wut ay ngànt yoo xamante ne di feeñal ci seen làmmiñ yi loo xam ne ko wuteeg lu ne seen xol ya suñu boroom ne balli am ba def mooy danantum yéen yéen ñii ci kaw kaw yooyule ñi nga xam ne ñoom la boroom bi def ne moom bëggul woon sax ñu ànd ak yonentam bi salawaatu rabbina wa salaamuhu aley muy ñoo ñële nga xam ne muy almuxallafiin ña nga xam ne ñoo wutewu ñu bàyyi fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dem mu ne yéen daal li ngeen jortoon mooy bal zanantum li am ba des mooy ngànt yi ngeen wax yépp shawalat na am waalu naa waxlu naa loolu lépp dara demewu ci noonu du seen liggéey yéeg seen njaboot yéeg seen alal yi moo leen moo moo leen soxal déedéet bal li am def mooy zanantum yéen de dangeen a njortoon an lan yanqalibal rasuuloo kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom bés bu demee Makka comme ni ñu ko waxoon ci jotaay yee weesu waaye laay lañ yanqali ba muy dellu si waat Medina fii mooy lañu waxoon rek mooy kayit gi nga xam ne moom moo moo ko signé ngir ñu dem faat ko moo ko siñee kon nag allah yanqaliba rasuul dangeen nañ joor toon daanaka jege woon nañ ci yaqiin ke ne moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom bu demee du dëppaat moom wal mu'minuuna ak way ngëm yàlla yi gëm ànd ak moom muy saxaabatu rasulillah alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum yi ahlihim ko duñu delluwaat mukk ci seen ñoñ yëf yi ci Medina abadan ba mukk ba faw wa zuyina dhalika fi qulubikum seen njort lu ñaaw lool nag ngeen amoon si ñu daal di koy taaral muy iblis daal di koy taaral ci seen xol yi këni lii moo am de wa zanantum ngeen am yoo xam ne zanna ngeen njortu zanna saw muy njort yoo xam ne njort yu ñaaw la wa kuntum ta ngeen nekkoon yéen ñoo ñu ne xawman ay nit ñoo xam ne buuraañu alko lañu yiw du génn ci ñoom de suñu boroom ne wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kaafiriina sa'ira mu ne man lam yu'min képp koo xam ne nag gëmul billaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala wa rasuulihi ak ndawam bii mu leen yónni sallallahu alayhi wa sallam fa inna ñun borom bi atadna waajal nañ te préparel nañu lil kaafiriina ñeel ñi nga xam ne ñoo suul jëf bañ a jaamu seen borom sa'iira safara woo xam ne wuy lakke la de mu ne walillaahi mulku samaawaati wal ard suñu boroom li nga xam ne mooy moolee moomeelu asamaan yi ak moomeelu suuf yaghfiru liman yashaa moom de mooy jéggal moom boroom bi tabaaraka wa képp ko xam ne moo ko soob moom borom bi amul kenn ku mérité dara ku def dara ba tax borom bi moom daf la war a defal déedéet lool fadluhu almahd mooy ngëneelam gi nga xam ne dara ko wa yu'adhibu man yasha waaye naka noonu yi lay mbugale képp ku ko soob cig maanu teem wa te borom bi nekkoon na du deñ di nekk gafuuran aji jéggalaakoon na aji yërëmaakoon mu ne nag kaay nag ma wax la gis nga nag ñoom ñoom ñooñu nga xam ne ba nga leen di woo ñu ne demuñu xaaral nag ba nga dellu jóge fatxu Makka gii ba dem ba war a dem nag foo xam ne nag moom beneen xare wala yoo xam ne borom ba daf leen digg na dina leen ko yombalal daanaka moom promenade de santé la mooy da ngeen di dem daal ci xare yoo xam ne daanaka xare du fa am daanaka ngeen jël àll ya fa ne buñ xamee loolu nag ana la ñuy wax suñu borom ne sayaqulul muxallafun ya'lamuun xel siif naa wax almuxallafuuna ñi nga xam ne ñoo la wàccoon nga dem ñu ndekk des fii ci dëkk bi di wuti ngànt yu fu yoo xam ne demewul noonu ci dëkk yi nga xam ne ñoo wër madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñoom ñoo ñëla di dinañ wax idam talaqtum bu ngeen ñëwee nag ba jóge Màkka ñu xam ne nag ñëwaan ngeen boo xam nga ne gaa yi buñ doon galaas seey te buñ doon dërëm réer waaye duñu ci lenn teewu leen a mel ni nag ñoom daal dekk loon démb ñoo ne woon ñoo doon uti ngànd ñu mel ni daal nit ñi ñoom seen bopp yi dara newu ci daal ñoom ñu leen di naxe nu leen neexe mel ni ay xuuf maa ñàpp daal yu ñor seen loxo yi ñoom nag bu ngeen ñëwee nag ba jóge màkk ba si war a demaat foo xam ne fu yomb la sa yaqulu dees na la wax al muxallafuuna gaa yoo yële toogoon ñàkkoon a dem day dan talaqtum aa yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaak sa sahaaba yi radiyallahu anhum bu ngeen xëyee nag tay bëgg a dal di laxas dem ilaa ma foo xam ne moom nag dangeen di dem daanaka xare du fa am ndax dangeen di dem ngir jëli ay butin de guerre muy màng màng mi ñuy jële ci xare yi li tax xuduha ngir ngeen dem jëli ko zaruna waaye nangeen ñu bàyyi nag bu boobaa nattabi'ukum ñu ànd ak yéen ndax bu boobaa nag moom dinañ am lay ba ne nag seen soxla ya finalement yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam xanaa daanaka dangaa génn rek daanaka moom moom am koo xam ne waaye borom bi def ba daanaka sama njaboot gi ma doon suñu boroom daal di ma koy defal ñu nekk ci jàmm ak kóolute moo taxit bëggoon naa leen a dab sax waaye moom xam nga rek waaye comme nag comme tey da ngeen dem ngir jëli am màng bàyyi leen ñu ñëw suñu boroom ne mukk mukk mukk mbir yu dina menoon de yuriduna ñoom daal li ñu nambu mooy an yu baddilu ñu changer daal di soppi kalaam allah nga xam ne mooy kàddu boroom di tabaaraka wa taala bi nga xam ne mooy keroog bi ñu jógee fathu Makka comme que jullit ñi mi la leen naqari woon comme niñ ko gisee ñëw ba jege Makka yéeféru Makka yi ne leen du ngeen fi boo xam ne ay yoo xam ne ci biti nii danga naan way lii moom yéefér yi di di dicté di wax naan nii lay demee nii lay demee yonent di nangu yon su leegu nag bañ fa jógee suñu boroom nag daa am lum leen dicté dina ko wax ci biir saar bi mooy ay màng yu bari loolu nag la ne bu ngeen demee ba koy jëli nag ñoom ñi demul woon naan leen bàyyi leen ñu ànd ci nag suñu boroom dane woon màngu yooyu képp ku demul woon fatxu Makka ki sulxul Xudaybiya ku ci demul woon doo ci am léegi nag ñoom ñu bëgg bu ngeen demee di leen jëli ñoom ngeen bàyyi leen suñu boroom ne ñoom dañoo nam man yu baddilu ñu soppi kalaamallaahi li nga xam ne mooy kàddug boroom bi la mu dogaloon ci ñu njëkk de ak la mu waxoon moom tabaaraka wa taala qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lan tattabi'una ee eh yéen ñii doom ko demoo ngeen woon woon ca njëlbeen kon nag tey bu ñuy dem di jëli leneen lu gën a woyof moom du ngeen dem de kadhalikum ndax naka nii qaala allahu la sunu borom waxoon bu njëkk min qablu ci lu jiitu woon que ne yéen moom comme que demu ngeen du ngeen dem mooy comme lam waxoon rek ca suuratu tawba dina ko wax ci ay at ci kanam ci ghazwatu tawba mooy ghazwatu tabuk ba muy wax taxruju ma'iya lan tuqaatilu ma'iya aduwa du ngeen génn ànd ak man ci benn xare te tamit du ngeen fi xare tey du ngeen xare xeex ak benn noon kon nag mu ne sa ya fa sa yaquluuna doo leen waxee loolu nag bu leen ne leen de yéen du ngeen dem te du ngeen ànd ak yéen ndax loolu la boroom bi waxoon ci lu jiitu fa sa yaquluuna dinañu répliquer daal di tontu ne leen bal tahsuduuna naa yéen ñii daal di xew ba mooy da ngeen ñoo añaane rek mooy ne alal yi ngeen di jëli ñu ànd ci teewul yam ba des mooy kaanu ñoom ñoom gaa yoo yële nga xam ne li ëpp ci ñoom ay naafiq lañu kaanu nekk nañ gaa yoo xam ne laa yafqahuna amuñu dégg-dégg bu sew illaa qalilan ci diine lu dul lu néew a néew a néew mu ne qul lil muy ñëw ci laayaab fukk bi ak juróom benn mu ne xul waxal wax lal gaa yooyu nag lil muxallafiina gaa yooyu wuute woon ne duñu ànd ak yow minal aaraab bokk ci waa kaw gi sa tunawna xel séef nañ leen a woo ilaa qawmin ngeen jëme leen ci ay nit ñoo xamante ni nii waa xaar leen di yéene ne gay di ngeen xeex bàyyi leen dinaa leen xaare beneen xare boo xam ne ay xare yu ñëw ci kanam woo leen ci ne leen ñëw leen ilaa qawmin ci ay nit ñoo xam ne nag uli ba'sin ak mbugal ñu tar doole lañu de tuqaatiluunahum bu boobaa yéen bi ngeen dem xareek ñoom par force comme ni ngeen ko waxe aw yuslimuuna wala boog ñoom ñu far nekk ay jullit fa in tuti'u bu boobaa nag tey bu ngeen toppee li nga xam ne mooy moom la leen borom bi digal ak yéen rawam bi alayhi salaatu wassalaam yu'tikuhumullahu borom bi dina leen jox ajran pay xasanan gu rafet wa in tatawallaw waaye tey bu ngeen dummóoyoo ne hee defat yi ngeen defoon yu woote ay ngant yu fooyu amul tey teguwul ci dara kama tawallaytum comme ni ne noon de wañe woon gannaaw fii ci ci sulhul Hudaybiya ba demu ngeen min qablu ak yeneen yeneen du fuy rek lañ ko def dinañ carsotu Tabuuk ko liggéey dinañ liggéey lu mel nii ñoog naafiq mi dina yi ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon kama tawallaytum comme ni ngeen dumoo mooyu woon min qablu ci li juutu nag na ngeen xam ne cëy bu ngeen du mooyoo def noonu yu'adhibukum adaban alima borom bi dina leen bugal bugal moo xam ne mu tar la lii borom xam-xam yi dane ñooñu nga xam ne woo am ñu ne ñooy ci perse yi am ñu ne mooy ci romain yi am ñu ne mooy waa hawazin am ñu ne déedéet ñii mooy waa musaylimatul kaddaab gaa yi ne woon foofu la ca yamaama <coughs> ci réewu yaman yi foofu doon woote wo ak yonent gaa yi nag ba nga xam ne ci jamonoy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhum ndax ki leen woo mooy Seydina Abu Bakar bu dee Faris ak Ruum moom ki leen woo mooy Seydina Omar loolu moo tax di wane li nga xam ne mooy dëggug seenug xilaafa ñoom ñaari ash-shaykhaan radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñu woo leen nag ñoom ñoo leen woo woo kaw gi yépp ngir ñu dem daal di xare ji xare xoroobul ridda yi ñi nga xam ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àddina dañ ne dara lañ dul desati ci diine ji ñenn ñi ne dinañ ci des sax waaye zakat moom azaka dootuñu ko joxe ñii di wax lu ne sayyidna siddiq ne wallahi la uqaatilanna man farraqa bayna as-salaati waz-zakaa wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah sayyidna siddiq ne wallahi maa ngi wàcc yàlla ne dinaa xare képp koo xam ne dafa nar a taqal diggante digg julli ak azaka naan dinaa julli diine ji daal mooy ñi nga xam ne daal diine ji daal dañ koo defu fast food mooy foofu nga xam ne lekk dem shawarma yeeg façon yooyu ñëw tànn la la neex ne man mburu mii laa tànn kebab bii laa tànn defal ma ci soos sàngam ak soos sàngam ñu daal di lay defal ak yàpp nàngam ñu defal na nga dem sa yoon jàppe diine ji noonu ah, Seydina Siddiq ne ku ko fi def tàqale julleek naan damay julli waaye man ay zakat sama yoon newu ci ah ak tamit mooy yu mel noonu rek mu ne ku ko fi def dinaa xareeg yow te lee loolu moom ndax dinaa xareeg yow ndax mooy lëkkaaleem ci téeréb yàlla bi te képp koo xam ne xañ nga ma benn buum kese waxuma la gëléem yu ndaw yi waaye buum gañ ko doon yeew di ko ëndil zakat yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku ko deful dinaa xareeg yow woo nag waa kaw gi yépp gaayoo yële ne ay wa jóg leen ci xare bu mag yi ci lañu jóge woon gaayoo